A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliina wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin fayaquulu rabbu ta'aalaa fi suuratil layl kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aalaa muy wax ci saar bii di suuratul layl mu ne bismillahi rrahmaani rrahim mu ngi tàmbalee ci ki nga xam ne mooy buur yàlla mi fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu mu ne wal layli idaa yaghsha maa ngi waat ci guddi gi bu lëndëmee këris ba muur lépp wan nahaari idaa tajalla maa ngi waatit ci bëccëg gi bu wuññeekoo ba leer naññ wa maa xalaqa dhakara wal untha maa ngi wàcc ka nga xamante ne moo bind góor bind jigéen lu am lu nekk am na góor am jigéen muy waat kan ci boppam muy boroom bi mooy ki nga xam ne moo ko sàkk moo bind loola le lan moo tax suñu boroom ngay waat mu ne inna sa'yakum la shatta dëgg-dëgg seen jëf yi wute na de ndax ñépp xam nañ ne kuy def lu baax wute na kuy def safaan fa amma man a'ta wattaqa kantaa ki nga xamante ne nii day joxe alalam waaye di joxe wo lan moo tax wattaqaa ndax dafa ragal boroomam tabaaraka wa taala mooy ne moom di teet di moytandiku li nga xam ne mooy digalu boroom yi mu koy mu ne di moytandiku tereem yi wa saddaqa bi xusna ba pare mu daal di dëggal lu baax lii fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi di lislaam ji fa sanuyassiruhu lil yusra kooke de xel séef nañ koo yombalal li nga xam ne mooy lu yomb li ndax muy yoonu aljana ak yoonu ngërëmu borom bi ndax lu yomb la de wa ammaa man baxila wastaxna kàntaa waa ji nga xamante ne nii la dafa nay dafa nay wastaxnaa mu doyloo ay pexeem ak alalam ak yaakaar na ne daal lim am daraay yàlla newu ci moom daal ci ngóor nguur ak góor góor loom la de ay effort ko may lim am mu ne kookale wa kaddaba bil xusna ba pare mu weddi lu rafet lii di lislaam di fi nga fi indi yow alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne fasanyassiruhu lil usra kookooy de xel naa ko te dinaa ko yombalal lu jafe ji li jafe mooy lan mooy dem sawara yoonu sawara ci boppam dafa jafe dëgg-dëgg jafe-jafe nit ki nag moo jàpp ne dafa yomb ndax daa ànd ak bakkanam waaye ku gëm yàlla dëgg-dëgg di ko jaamu xam nga ne moos wax dëgg yàlla fala noof laay nekk de mu ne wamaa yughni anhu maaluhu idha mu ne gis nga te waa ji mel nii nii ma yombalal ko yoon wu jafe yi muy bi jëm safara ba pare joxe bañ a joxe ndax nay te doyloo ay pexe boppam jàpp ne daal lu mu am daal mooy moo ko def ya dara yàlla bokku ci di li nga xam ne mooy lislaam mu ne gis nga koo kële wamaa yughni anhu maaluhu alalam jooju mu am ba tax muy puukare woo ko nganda ngandulu kooku de gis nga alalam jooju du ko jariñ ida taradda bu alkoo ñu sànk ñu dugal ko biir safara mu dugg biir safara alalam jooju du ko jariñ dara de inna la lal huda suñu boroom ne ñun la war boroom bi dara warul moom moo ne man la maa warloo leeral leen jub wi loon wii di lislaam ba mu leer wa inna lana lal axirata wal ula te ñun la li mujj mooy bés pénc ñun la ñeel wal uulaa ak këru àddina gii de mooy ki fi nekk rabb nekk fi boroom fii ak fële mooy allah de fa anzartukum maa ngi leen di xuppee naaram sawara talazza woo xam ne day lakke de yéen waa ahlu makka ak yéefér yi laa yaslaahaa yëg leen ne nag safara woowu du ca dugg illal ashqa lu dul ci texee di ka gina texee di ci nit ñi mooy ki weddi boroomam alladi mooy ki nga xam ne kaddaba fa dafa weddi wa tawallaa weddi na yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa tawallaa mu dummóoyu jëf ju baax ak wax ju baax ak jëfalinu baax wa sayujannabuhaa al atqaa dina sori safara soosale nag ki nga xam ne moo gën a ragal yàlla koy boroom boroom tafsiir yépp nee nañ aaya bi seydina abu bakrin siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu lay wax keroog bi nga xamante ne nii ci la jënd Seydina Bilaal gaay di ko mbugal di Umayya ibn Xalaf yonent bi alayhi salaatu wassalaam romb ko gis li koy dal moom Seydina Bilaal ak ñi ni moom Seydina Siddiq di Seydina Abu Bakar dem jëli alal ju bari commencé di leen jënd di leen libérer bi mu libérer nag Seydina Bilaal ibn Rabah radiyallahu ta'ala wa ardaah jënd ko ba pare libeere ko kuffaaru Quraysh ni Umayya ki ñoom Abu Jahlin naan ah dara boo gisee abu abu uh, kii Abu Bakar daal di libéré Bilaal bi mooy Bilaal da koo defaloon dara rek moom la koy fay nii moo tax mu daal di koy jënd di ko libéré suñu boroom ne waxuñu dëgg de wa sayujannabuhal atqa dina sori safara ka gina ragal yàlla wala ka ragal yàlla allazi kat nga xam ne moom dafa nekk koo xam ne dafa am ak ragal yàlla ci moom alladi mooy ka nga xam ne yuuti maalahu day joxe alalam yatazakka wute na ak li ngeen wax yéen waa Quraysh de moom da koo def ngir fóot boppam ngir jegeñ boppam ngir borom bi daal di koy laabal wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza li ngeen wax nag ne daa am lu ko Seydina Bilaal defaloon wala kamuy libérer waxu ngeen lu am de amul kenn koo xamante ne fa moom Abu Bakar min ni'matin tujza da nga koo defaloon lu lay faye tax mu defal la njekk amut illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la waaw moom nag defu ko lu dul sàkku rek li nga xam ne mooy mooy mooy nekk-nekk borom bi ngërëmu borom bi nga xamante ne al a'la ba kawe gaa kawe mooy lan moo tax moom mooy wala sawfa te gis nga jëfam jooñ nag mu def wala sawfa yarda xelséef naa diina gërëm de di mooy suñu borom dina ko fay ba mu gërëm moo tax nag sayyidina Umar ibn al-Khattab nim ne ci sahihu al imam al Bukhari rahmatullahi alayhi gi mu doon wax ne abu bakrin sayyiduna ataqa sayyidana mu ne woon abu bakr mu ne woon sayyidina omar mu ne abu bakr de sayyidina abu bakr sayyidina wax dëgg mooy suñu sang de ataqa moom moo libéré sayyidana suñu sang bi tamit di bilaal wallahu akbar kon loolu mooy aaya boobu suñu waroom teg ci suuratu duha mu ne wa duha mu ne bismillahi irrahmani irrahim ci turu suñu boroom ni fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne wadduhaa wasaar bi it saaru màkka la mu ne maa ngi waat ci yoor yoor yoor yoor mooy bu jant bi génnee ba ni nga xam ne la la tisbaar di duggee mu ne wal layli maa ngi wat ci guddi ida saja mooy bu nee tekk dugg lëndëm këris maa waddaaka rabbuka wa maa naa yow sayidina Muhammad yëgal ne sa boroom kat merewu la tabawu la ndax ummu Jamil di soxnaay ki nga xam ne mooy moo doon abu abu abu kii euh, boroom Abu Lahab moo ñëwoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat waaye yow de gis naa ne gud ñaari guddi maa ñetti ngi nii gisuma sa jinne ji dikkal la ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa feebaroon moom nag loolu noon ñàkk mën a julli ci guddi gi mu ne bi dee la dikkalul moo tax xam naa daf la nere suñu borom ne waxul dëgg ndaw soo sele de maa waddaaka bàyyi wala rabbuka sa borom wa maa xalaata nerewu la wala al axiratu xayrun laka min al ula mbir saa su ne moo gën yi jëkk ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam alaaxira moo gën àddina gii gu jege gii de wala sawfa te xel séef na laa yontiika rabbuka fa tarda sa borom dina la jox ba nga gërëm alam yajidka yatiman fa awa ndax fekk la woon fekkoon nga nekkoon ab jirim mu daal di lay fat wa wajadaka dallan fa hada mu fekkoon la ci biir waa si ñi nga xam ne dañoo réer mu gindi leen jaare ko ci yow waaye mu fekkoon loo xam ne yow li nekk ci yow yépp borom bi defoon na ko ci yow waaye xamoo ko woon suñu borom gindi la ba nga xam loolu ci sa bopp defal la li nga xam ne mooy nubuwa gi wa wajadaka kon ailan mu fekk la nga ñàkkoon fa aghnaa mu ne mu woomal la fa amal yatiima ginnaaw bi mu la defalee lii lépp nag fa amal yatiima falaa taqhar ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moom dafa nekk ab ab jirim falaa taqhar bu ko di jànnee ka sa di di ko sa di ko di ko puus di ko repousser wa amma la kanta ki nga xamante ne moo ñëw di la laaj ci diine wala alal wala loo ko mën a jàppale wala ndimbal wala conseil falaa tanhar bu ko gëdd wa amma